الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kon ñëwaat ci kuuru an-nahwu al-maysûr muy grammaire allégée tey mu nekk suñu tey ba léegi bu dee ci livre bi lañ topp mooy ad-darsu saalisu ak darsu thalith mooy le troisième cours mm-hmm. xam nga moom lañ gisoon bii passé troisième cours la woon mais lii continuité la mm-hmm. ci mais mm-hmm. lii ci côté imla mooy côté dictée la ci dictée lay wax ndax boo seetloo day def cours bi day def cours bi ba pare mu def benn cours boo xam ne benn ay kii yu ndaw ay petit rappel yoo xam ne yu muy jàngale ci wàllu dictée nan ngay binde ak buñ la doon dicté nooy débrouiller mm-hmm. bii nag mu ne alxurufu allati la tattasilu bima ba'daha waaw mooy arab yi nga xam ne lettres yi nga xam ne du taqaloo ak lii ñëw après moom mm-hmm. ba'd mm-hmm. alxurufu mooy plurielu xarfun xarfun mooy une lettre xuruf mooy pluriel mooy les lettres allati mooy yi nga xam ne laa tattasilu du mhm. du taqaloo mhm. bi ma ba'daha ak li ñëw après moom uh-huh. xam nga wuñ ne qabla bu doon qablaha mooy li ñëw avant moom ba'da nag mooy kii mhm. kon loolu mooy règle kii yi ñu war a gis tey qawaa'idul imla mu ne alxurufu allati laa tattasilu bi ma ba'daha mu ne araf yooyu six lañu mooy lettre bi six lañu mhm. mu def da mhm. lettre da bi daa da mhm. za ra za wa ak a ak kii maanaam a euh, alif alif alif kon dala te da boo jàppee da mooy za mu ngi ci biir nga jàpp ra mooy za mu ngi ci biir mu desala wa ak alif waaw euh, loolu la def ne lële boo ko bëggee jàpp lu gën a gaaw xaraf yi yëpp dind na ko fële mooy daarun wuzaraun daarun boo amee da dangay xam ne comme que da moom xoola bu ma amee ñu ne ma da bu ma amee da ni mhm. bu ma amee da donc en fait euh, lii mooy lettre yoo xam ne ñoom dañu changer position ñoom ñu ñëw avant wala après non non li mu bëgg a wax mooy lettre la yoo xam ne li leen mën lañoo takkaloog li leen jiitu xoola mhm. comme bu ma amee lettre da mhm. moom dina nangu ku takk fii mhm. ku ko def nii waaw mais fii nii du nangu ko collègue moom loolu la lay wax d'accord mooy lettre yi nga xam ne ñoom duñu collé fii ci kanam mooy beneen lettre bu beneen lettre ñoon comme ra ba da ra mooy ra bi manula collègue da mooy moom après ci kanamam xam nga moom laa nga bii passé ne kenn du ko jiite mhm. kenn du ko féete kanam ba pare di collègue moom man nga ko féete kanam nag mais taxawal fu la neex mais doo ko sus mhm. mooy doo ko kole mooy loolu la la bëgg a wax mhm. dafa am lettre lii la da ndax da boo ko amee xam nga ne da kon moom sax ñoo bokk nu ñuy bind nu ñu leen di mooy moo tax mu def daaruñ benn bi rek la def pour wan na ne boo ko xamee xam ni ci def kon lettre da bi dugg rabi dugg tara bu duggee mooy ka ca des dugg na muy za za mooy yi ñaar yi bu ci nekk boo ci yoon ñoom ñeent ñoo yooyu ñeent yooyu jaar kon yow lu lay deseeti wabi bi ak alif loolu manoon na ko def sax beneen kii daaru comme li mu def nii moo gën a compliqué xam nga mooy comme lettre yi ñuy def booy jàng surtout côté ay physique ak chimie am na ay affaire kii yuñ lay ay formule yoo xam ne mhm. da koy da da leen di boole tellement dañuy xaw a compliqué mhm. nga utal leen benn comme ay moodu mhm. non xaw ma lan tax fàtte naa affaire yooyu ndax dafa yàgg quoi mooy ne da ngay am ay lettres yoo xam ne da nga leen a bëgg a jàpp. Mhm. xamoo noo leen di jàppe nga fexe def ko benn moom. Mhm. moom noonu la def nii. d'accord d'accord waaw xam na xam naa li ngay wax. xam naa moom noonu la def nii mais bi gën a def ak wuzara'un mais yii c'est vrai que baax mais mi manoon na def leen. Mhm. daaru daaru koy dugg. mooy xoola boo defee daaru. daaru nii lañ koy bindee. daa. hu non ma naan daaru nii wabi day ñëw xoola daaru dabi mu ngi ci te mooy zabi uh-huh. alif baa ngi ci bi mooy zabi oh, wabee ngi ak alif bi ñoom ñaar benn lañu mooy am la lettre waaw boo defee nii da ngay am lépp. da am lépp parce ak bii ak beneen bi tom mooy lu wute. voilà ci topp ra ra bi ak za tom mooy lu wute. mu ngi waaw waaw moo ci def ak alif bi. mu ngi noonu wala alif bi tamit ko jël ça d'accord kon baax moo gën a kii daarul wuzaraaw léegi loolu la kon comprendre nga lim la bëgg a wax mooy ne li nekk ci kanam li ñëw après lettre bi mhm. du ko coller mhm. mais nag li ci ginnaaw mën na koo coller yow leen rek ngay jàpp ci mhm. kanam kenn du ko coller mooy lettre yi dabi zabi rabi ak zabi ak wabi ak alif mooy daaru daal banaam daal alif waaw raa mhm. waaw ak alif mhm. loolu boo ko amee représenté na représenté na kii yëpp yi fi léegi kon mhm. mooy moom loolu la bëgg a wax mooy léegi mhm. loolu lan lay jariñ mhm. xam nga yow boo koy liir bu dee dañ la teg jox benn kii ngay liir man na la bañ a man na bañ a gaaw man nga ko bañ a man na la bañ a poser problème mais bi poser problème comme que ci règle dictée lañ nekk mooy bu ma la ne woon euh, léegi bindal euh, rakibu voilà waaw man nga ko rakibu jéggalu jël am solo bu raki bu bu voilà dama voilà mhm. mooy xam nga fii rabee ngi mhm. xole woo ko kabi mhm. loolu la bëgg wax mooy ne comme ça bu boo bind nga xam ne rab yi waru la xole kabi waaw ndax lan ndax kabi dafa ñëw après moom mhm. fii dañ fiy def waa lii alif après foog naa waxoon naa ko bii passé ne waaw non non non la woon ndax kii sëñ bi yaa ngi jaawale non <laughs> c'est que dama foofu comme que daa xaw semaine bee la woon moo taxoon ma foog ne yow la woon mooy alif bi ndax waa c'est vrai que moom la woon ndax alif bi. waaw marque pluriel la. ah mooy booy def pluriel. comme rakibu ca feebar dañ fay def alif. Mm-hmm. après waa bii xëcc buu bi damma boobu dañ fay def alif bu wane mm-hmm. pluriel la ndax dafa am verbe yoo xam ne verbe ci verbe mën nañu ne ci verbe irrégulier lañ ko yooyu boo ñëwee. Mm-hmm. comme badaa. badaa mooy lu feeñ lu leer mm-hmm. badaa feeñ na mm-hmm. bu ma ñëwee di ko conjuguer au présent dama naan huwa yabdu mm-hmm. xoolal ni ma koy bindee huwa pour wan affaire bi eh yow yab naa def comme ni nga doon wax. waaw ah. gars yi bu ñuy def temps dañ koy def yab. yabdu huwa mm-hmm. huwa laa wax de mm-hmm. huwa yabdu mm-hmm. gis nga wax mooy xëcc lii waaw léegi lii xam nga lii du am du am alif ndax huwa la singulier la alors que bu doon pluriel comme yi verbe pluriel yëpp ñu ngay conjugué pluriel day am d'accord parce que huwa moom mooy celui voilà mooy mooy mooy il mooy il mooy personnel yi foofu nag gisuñu ko woon xam après ndax moo topp ci kii bi après insha allah mooy bu ñu tourner page bi rek ñoo ñooy ñëw mhm. léegi kon loolu leer na mhm. li mu bëgg a wax foofu waaw mooy kon boo résumer looy wax damay ne mhm. voici les lettres qui quand elles se avec d'autres lettres se collent à elles euh, se collent euh, avant non se colle à elle après mais pas avant pas avant elle c'est-à-dire man noonu laa ko comprendre bon bu ma ko bëggee résumer muy voici les lettres qui quand se semblent avec d'autres lettres mm-hmm. mooy ñoom du ñu collé wu mm-hmm. du ñu collé wu ak du ak lettre bi topp ci ñoom voilà voilà voilà waaw mm-hmm. bu nekkee lettre dafa topp ci ñoom du ñu w par contre bu nekkee lettre daf jiitu. mën nañoo ko lew mën nañoo ko lew ça dépend ci lettre boobu ndax lettre boobu bu dee comme akala. Mhm. akala. Mhm. xam nga bokk nañ kon ci lettre yi alif. Mhm. ma am akala. akala non bëgguma woon joxe akala. Euh, addaba. mooy yar na. addaba. xam nga alif xoola fii dabi mhm. dabi taqaloowul ak kii ci kanam pourquoi ndax alif moo fi nekk mhm. te alif moom kenn du taqaloo moom ci kanam fekk dabi tamit moom moom ñoom ñoo moo ñoo bokk jikko mooy kenn tamit du ko xole ci kanam moo tax voilà moo tax addaba moo tax fii buñ naan dina xole li ci kanam mooy ça peut mhm. mooy condition bu kii la Euh, du du du loo xam ne dañ naan moom day kolewu à chaque fois ci kanam mais man na ko new wu ci kanam mais du kolewu ci li ko jiitu mhm. mais liy ñëw après du kolewu moom mhm. mooy li nga wax noonu noonu la mooy léegi mu am benn mooy boo ko bëggoon a mënoon nga bind lii mhm. daaru pour nga kon pour nga pour nga waaw pour nga jàpp lépp lettre yooyu ak bi daaru bi boo bindoon daaru mooy dabi zabi ci biir alif jàll na rabi zabi mu ngi ci biir ak wabi bu la neexee sax boo koy bind nga dindi alif bi comme mu bañ la kii waaw nekk voilà nekk mu daaru rek daa rabi ak wa duy xëcc voilà ñoom ñépp ngoog ñaar yi ñoo bokk kii alif bi génn nga ko mm-hmm. rabi mook zabi génn nañ wa bi mu ngi daaru donc kon loolu mooy première kii bi waaw mu ne nag amal hamzatu waaw fala tattasilu bima ba'daha ida kanat ala satri mhm. mu ne hamza mooy lii lañuy wax hamzatul hamza bii waaw dane la amal hamzatu ka ndaal kanta waaw mooy Hamza Hamza bokkul ak alif de. alif dafa am Hamza mooy li nekk ci kaw comme bu ma bindee akala. lii affaire bii mooy Hamza affaire bii. affaire bii def nii. lii mooy Hamza alif bi moom lii la mooy ñoom bokkuñ. Hamza bii nag affaire wu Hamza bii la lay wax. mu ne la amal Hamzatu kan ndaal Hamza bii moo nekk nii. fala tattasilu bima ba'daha du takkaloog li nekk ci kanamam. ida kaanat ala satri bu nekkee ci ligne bi noonu comme bu ñuy bind mhm. xam nga bu ñuy bind en général day am ligne mhm. bu dee surtout comme si lii bu dee hamza bi amul alif alif bu ko supporté mhm. nga war koo bind ci kaw kii bi moom du taqaloog dara ak liy ñëw après moom du taqaloog moom loolu la la bëgg a wax comme kii saa ala mu ne la jàppal beneen lool mooy benn mm-hmm. aw alal alif yi wala bu dee hamza bi dafa nekk ci alif mm-hmm. tamit du takkaloog li ñëw ci kanam mm-hmm. aw alal waaw yi bu dee hamza bi dafa nekk ci kaw waaw kenn du li ñëw après moom du takkaloog moom waaye wa tattasilu bima ba'daha idha kanat alan nabra mooy yabu yaboo xam ne yii nag il faut après nii ma expliquer ko ndax sinon ida bu nekkee ala nabrati nabra mooy bu dee dafa am rëdd mhm. benn rëdd yow yaa ko rëdd mhm. nga def ko ci kaw mhm. booy bind comme ma def nii comme rëdd bi def hamza bi nii léegi loolu mooy la mooy fii lenn ngay jàpp mooy da lay wax hamza xam nga pare nañ fële sànq boo gisee fii maa nga doon wax naan nañu def différence entre alif ak hamza alif ak mhm. hamza bokkuñ mhm. yiñ gisoon ne alif lañ waxoon mhm. euh, léegi benn question dañ koy poser mooy mais bu dee alif bi bu dee alif bu dee hamza dañ koo def ci alif est kooku day coller lii ñëw après moom man na coller moom wala déet Mhm. kooku dañ naan la non mhm. ndax lu tax alif bi ndax alif mu ngi moom du kolewu dafa bokk ci ñii mhm. du kolewu ñi ci kanam moom bu ñëwee nekk ci kawam du tax moom mu changer àtte loolu benn la moom la lay wax aw alal alif fii comme sa ala mu am beneen ndax bi ci kaw dama bëgg ñu continuer fi ñu jóge mooy loo xam ne du kole dóor a ñëw ci liy kole léegi lii mooy ndax règle dictée yi mhm. lii kon ñu ngi ci ni ñuy binde ana mooy ci collègue yi dul collègue waaw loolu yi gisoon na yële ci général yi léegi nag ñu ñëw ci hamza bi mu ne hamza bi mhm. al hamzatu la fala tattasilu bima ba'da ila kanat ala mhm. euh, moom du takkaloog lu xam ne dafa da ko jiitu luy ñëw après moom bo bu dee dafa nekk ci kaw noonu mhm. ci kaw kii bi comme bu ma bindee euh, saa ala bi mhm. saa ala mhm. ni nekk nii mooy moom manuma ci manuma ci manu du kolewu hamza bi du kolewook bi ko jiit bu dee ci kaw alif la nekk alif moom xam nañ atteem kon hamza bi mënu koo tere li muy def mhm. mooy du kole woog li ko jiitu mhm. bu nekkee ci waaw waaw kay léegi kañ kañ lañuy bind hamza ci kaw waaw mhm. mooy question la mooy bu dee li ko jiitu damma la bu dee li jiitu abi da euh, hamza bi damma la mooy damma li ñu naan comme u wala boobu nga dégg fa ñu ne u mhm. u boobu ci kaw war nga koy bind loolu règle la kon loolu lan la may mooy man bu ma wenn waaye ne ma doon mhm. ñu ne ma comme exemple bi mu joxe ru uusun mhm. ru uusun man manumaa ñëwati comme que léegi xam naa ne bu dee affaire bi règle bi lii la mooy bu dee damma dafa nekk nii mooy damma comme ma am ru ru uusun exemple waaw ru ru mhm. waaw ma dégg ñu ne u u damay dama naan eh, li ko jiitu lan la mhm. bu dee damma la ma def ko ci kaw bu may bind hamza bi ci kaw walaa koy bind mhm. damay bind war def ko ci kaw hmm. d'accord donc tamit euh, hamza bi da koy maas waaw ndax dégg nga u bi ru uusun après maintenant après nga bind sa voilà suun bi nga bind waaw waaw après nga après après nga def tanwin voilà léegi mhm. euh, xoolal ma doon wax euh, ru'usun la wax comme am na yeneen mhm. comme yii nag en général mooy ci nga xamante ni dañ leen di def pluriel ndax ru'usun mooy verbe mooy plurielu ra'sun mhm. ra'sun mooy bopp ci la raïs jóge mhm. ndax moo féete nit ñi kaw lañ la bëgg a wax waaw la la la la la tête voilà la tête ñu ne mhm. raïs comme niñ doon wax Saddam raïs wala yooyu pays arabe yi seen président en général raïs la ngeen di wax mhm. al raïs Moubarak ay mel noonu mooy laa bo pluriel bi mooy ruus euh, léegi kon règle bi mooy la mooy moom bu dee ni ko jiitu damm la bu dee damm moo ko jiitu da ngay dégg fii xam nga dégg nga fii u moom bu dee dañ ko dégg u kii jiitu ko ndax moom ci kaw waru ko jël d'accord xoolal beneen affaire ma jox la bu dee it nga dégg mhm. bi sa boobu fii est-ce que mën wax raïs ra- waaw raïs mais raïs mooy le président alors que ruus mooy plurielu bopp c'est que bokku ni ñuy teg ruus mooy plurielu rasun rasun mooy bopp ruusun ay bopp mhm. alors que raïsun mooy président mooy koo xam ne daal moo féete kaw nit ñi boo ma nee kan mooy raïs mi fii kan mooy jiit bi waaw kay jiit bi rek lay teg d'accord mooy ñoom étymologiquement raïs moom ci raas la jóge ci raas bi bi nga xam ne mooy singulier wu ruus loolu moo tax raïs ak ruus ñoom loolu lañ bokk mooy ne raïs benn moom kii la benn la te dañ koo jëlee ci raas la jóge alors que kii raas bi nga xam ne mooy mooy kii bi mooy origine bi kii mooy pluriel am mooy buñ ma joxoon verbe bi noora su ne ma defal pluriel bi lii laa indi alors que moom pluriel bi du lool d'accord euh, léegi ñu waaj mhm. mooy kon damma bi wa bi alif bi ci nii lañ koy bindee ci kaw mhm. xoolal mu amee comme lu'lu'u al lu'lu'u comme li alxuraan naan al am na sax téere bu ci teen boroom xam-xam yi tudde noonu seet al-lu'lu' wal marjaan al-lu'lu' ah, nii lañ koy bindee dégg nga lu lu lay def nii al kii moom nañ ko fàtte pour l'instant waa ji bu ko ba sax bàyyi xel al lu lu kon kii ubi ndax lu u kii nii laay binde abi hamza bi kaw walay nekk kii moom sukkoon la lu lu lu u voilà après nag man ma wal marjaan walla wal marjaan walla wal marjaan. sëñ waaw al <laughs> lu'lu moom. waaw waaw waaw. <laughs> wal marjaan mooy lan moom. ay ay kii lañu ay ay pierres précieuses lañu. Hmm, d'accord. loolu ah, moom te dégoûté moom masha Allah. ay pierres ci pierres précieuses yi lañ bokk. d'accord ñoom moom ban façon xeet lañ. al lu'lu yi rek. daan dañ koy woowe sax ci ay am na oh, ci la bokk ëpp na ñoo waa côté boobu émeraude foog naa ci la euh, luwaa ji lu koy kiiwi sax mais ci ñoom yu seer yooyu la d'accord xam nga mooy suuratul rahmaan yaxruju minhu al-lu'lu'u wal marjaan wala loolu luñ ko mooy ñooñu rek ay émeraude waaw ngeen la émeraude diamant mooy daal yooyu nga xam ne yomb ñoo am pour ñenn ñi ñu bari sax waaw waaw classe gi moom peut-être que classe sëriñ bi insha allah waaw waaw waaw cheikh si moom ñoom cheikh si ñoom mais ñoom boo leen joxee yooyu sax ñoom dañ koy sarax addina dak sina dël waaw <laughs> wallahi daanaka ñi moom kon Hamza moom moom ñaata ña ñaata règle la am. voilà parce que instant yii laa ko bëggoon moom laa la bëggoon kii noonu. su fekk ma damay xam règle yi. moom laa la bëggoon a wax. donc moom. moom nga nga nga tege ko boor. waaw donc ce qui fait man instant yii naa ñetti règle. ci Hamza bi. waaw léegi ban ak ban. bu njëkk bi mooy. moom bu tegoo ci bu bu nekkee lettre daf ko topp. Hmm. ah. Hmm? lettre boobu duñ du du du collé ak moom. bu dee waaw bu dee da ko topp waaw. bu nekkee daf ko topp. deuxième règle mooy bu nekkee dafa nekk daf euh, lettre bu mu nekk moom xëcc la. Hmm. c'est-à-dire bu mu bu mu bu ko ko jiitu xëcc la. Hmm. moom ci kaw lay nekk. du du du du du du bu dee. lettre bi. waaw parce que parce que parce que fii nga bind fii saa saa ala la bind fii. waaw saa ala waaw. léegi non non boog sa ala sa ala ak saa ala bokkuñ. ah sa ala. saa ala mooy bële ca kaw. waaw. voilà sa ala. Mhm. waaw fii moom dafa dafa euh, li mu nekkal euh, daf ko xëcc wala. non non sa ala. waaw fii. noo xëccu ko. mooy ci kaw alif la nekk. waaw ci kaw alif la nekk. mooy hamza bu nekkee ci kaw alif. d'accord. loolu mooy règle bi dañu ñëwoon alif moom. règle gis nañ ko kon mhm. hamza bi du ko changer loolu. Mhm, du ko changer mooy bu ñëwee du changer dara. d'accord léegi nag après mu des ñun ñette ñetteelu règle bi ci lañ nekk nii. voilà de kii la mu. mooy hamza bi moom moom bu nekkee consonance fu daf ko jiitu. Uh-huh. moom ci kaw lay nekk. voilà. bii mooy moom bu nekkee moo daf ko jiitu. Euh, dafa am lettre bu ko jiitu te lettre bi ñoom moom dañ ko xëcc. Hmm. moom dañ koy bind affaire. Ah, bii Hamza bi. waaw dégg mooy bu dee bi ko jiitu pour mu nekk ci kaw wa dafa nekk damm mais moom day nekk damm xam nga dégg nga ne ru dañ koy dégg. voilà mooy moom il faut mu nekk lool tamit. pour mu mën koo nekk. bii neex na xam ne. voilà waaye ñaar yi. ah ñaar yi. waaw. ñaar yii parce que bii bu nekkee parce que man li may xool rek mooy lii lu mu bu nekkee lii ula man xam naa ne fii hamza bi ulaa koy viré consonance ulaa koy jox voilà waaw léegi bii ak bii seen différence ñoom ñaar bii seen différence mooy xam nga saa ala ak sa ala ah, dañu bii li ko jiitu mooy saa ala nga am alors bi bii sa'ala loolu moo tax booy lire mu am importance ngay waxoon naa ne kii lettres yi en arabe bu ci kiiwul rek bu ci amul lu ko xëcc day brève mhm. lettre brève la mooy yépp ci yem bu mhm. amul lu xëcc rek bul xëcc boo gisee sa ak a ak la booy lire rek naan sa'ala mais boo juumee ne saa ne ah la rek mooy yow beneen waaye sax beneen sens nga jox mhm. léegi mooy kii xoola euh, alif bi après alif bi mooy euh, après ça bi kee li tax ñu bind ko ci kaw noonu rek ci maanaam ci kaw mooy dañ ko bind noonu ci ligne bi waaw te te defuñ ci ne manu la collègue li ko jiitu ndax la da nga am saa hmm. xam nga loolu saa alifa bopp ndax saa il faut nga décortiquer saa mooy lan waaw xoolal yi xoolal saa mooy sala sa sa la woon waaw sa normal nañ bind sa normal sa normal waaw après alif ñëw te alif la ñu waxoon dafa bokkoon ci gaa yi nga xam ne euh, daaru bee ñu defoon fii mm-hmm. nga xam ne alif bi moom dara bu ko kole kon ba mu dikkee xëcc ci bi ñu ko xëccee lañ def nii kole ko voilà moom ba mu ñëwee alif bu mu ñëwee dafa dagg geenu saa bi mu ngoog waaw sabit génn dafa dag génn. léegi léegi kii ak moom. mu ngoog moom moo xëcc nii. lii alif la. te alif moom manoo ko kole lii ñëw après lii ñëw après moom du ko def. léegi kon kii moom fenn la mën a nekk mooy mu nekk fii. Mhm. nekk ci ligne bi. alors que bi ci tegu bi sa'ala. sa'ala. mais est-ce que arab day bindee nii. naam nii nga bindee nii. nu ma bind ah. waaw. comme nii. waaw abi waaw waaw saa. mun nga ko bindee ni ko mun nga ko teg ci kaw. no mais nag loolu règle yooyu la gis nii mooy nag du la neex nga kii def ndax ay règle la xoola kii ah. saa lii nii ma bind xam nga saa laa doon bind àggaloo ko saa nii mm-hmm. mooy bon na waaw shaa mooy neex na mu naan mm-hmm. insha allahu mm-hmm. aboobu fii nga koy bind ci suuf mooy bu nekkee ci fin bi hamza bu nekkee ci fin bi comme nii nga xam ne alif moo ko jiitu waaw wala waa mhm. wala mooy yi ñu gisoon mhm. yi ñu gisoon ne du ko lew mhm. bu dee ñoom ñoo ko jiitu moom da koy bind ci fin bi noonu moom rek ci kaw ligne bi d'accord comme saa ak suukun xoola xoola beneen am nañ saa fii saa gis nga ab ni ma ko bindee ci kaw la nekk suun nii laay def suun moom it nii la <clears throat> ñoom duñu ko ndax lan ndax gaa yi wabi mhm. du kole lan li ko li topp ci moom alif bi lu tax du koleeg moom mhm. xoola bu ma nee da ngay am bu du un tamit c'est pareil mhm. ndax wabi mooy lettres yi ñu amoon ni yi ñu amoon danga leen di yàpp ñoom buñ la jiitoo ban des ba mu des am na nag yoo xam ne bu boobaa du jàll. comme bari exception. waaw ndax badaa verbe badaa. waaw badaa li lay def. badaa laay bind mooy abi nii lay mel. abi moom nii laa koy binde mooy duma ko def nii duma def nii nii kii bi la. jàppal benn affaire mooy en général ke waa la ci alif ak waaw d'accord baax na léegi mu des euh, bu dee nag bu dee mhm. bu ki ci tegu mhm. ndax réegi li am nga yoo lim mhm. xam nga am na buñ gisagul mooy bu dee yi nga xam ne dangay bind rëdd bi dafiy nekk mu bind abi comme bu dee rëdd bi daa nekk nii comme bii maa ko def comme ma def su i la su i la moo taxoon sànq ma damma bi fii cela veut pas dire que damma day jiitu u rek mooy u il faut mu nekk u pour nga man koo bind ci kaw wax mais comme fii su i loolu lan mooy règle mooy bu dee moom kasra lañ koy maas kasra moo ci suuf mhm. moom dañ koy def ci suuf mhm. baax moom moom bu dee ci suuf lañ koy maas ci biir moom day nekk mu am lu muy kole ci suuf mooy ci kaw rëbb na koy bind mhm. kon bi exception moom façon la ci règle mooy. sëñ bi nag wala bii daal ko. waaw rek rek Hamza yi nag ñu ngi bëgg a bëri. voilà <laughs> dictée dictée moom affaire bi affaire bi moom. parce que imla gis naa ne que pratique bi moo tax. waaw waaw waaw waaw c'est que yi boo ko defee tamit. Mm-hmm. te doo ko pratiquer c'est sûr que noonu koy fàttewaat. waaw léegi léegi li li ñu def mooy <laughs> dañuy lim règle principale yi. waaw dañuy lim waaw jàpp demee ba gis benn exception. nga a ah, gisoon nañ au début. voilà comme Bada ak. gisoon nañ bii euh, règle boobu nga gisoon bii exception la ci. waaw waaw waaw parce que bu nekkee dañoo def règle yëpp. waaw c'est vrai que waaw waaw. après day bëri. waaw day day te te la part li gën a intéressant mooy Hamza bi lan mooy règle principale yi. après ah. exception yi moom bu ñëwee rek ñu tudd ko. voilà Hamza benn affaire la. mooy bu dee ci début bi la ne. waaw début phrase début man nañ génn phrase mot ay mot la wax quoi au début bi bu nekkee ci début mot bi waaw ci kaw alif lay nekk loolu moom loolu mooy règle bu muy bind dara bañ ma ne bindal uktub waaw xam nga uktub sax hamza bi du ci nekk presque ndax loolu waxoon nañ ko mooy hamza bi du ci nekk waaw donc hamzatul donc wasli la moom moom nii lay def nekk nii mais comme akala voilà comme akala mooy bu nekkee ci début bi hamza bu nekkee ci début bi hmm? ma war koo bind ci kaw alif lay nekk comme akala bi la voilà voilà mooy mooy mooy day def nii voilà ba pare comme ali hamza la boo xam waaw mu ngoo waaw waaw baax nii la quoi nii la mooy bu nee ci kanam waaw comme exemple akala aqta'u aza non aqta'u ak alja'u par exemple aqta'u mooy lan moom aqta'u mooy maa ngi coupé aqta'u maa ngi mooy mooy maa ngi coupé benn affaire voilà kon mën nañu wax aqta'u waaw ah non comme couper le jeûne non non lool lool lool doo ko waxee noonu c'est que benn affaire ah, parce que da nga ma ne parce que yow yaa ma ne yow yaa ma ne coupé coupé nga ma wax voilà léegi nag man man man voilà si c'est bien c'est bien li nga wax waaw c'est bien ndax noonu tamit ngay amee ay vocabulaire mhm. mais mooy début bi moom noonu la ñëpp di def ah. mais après beneen affaire la mooy langue bu nekk dafa am génie mooy ni muy ko ni muy euh, gérant mooy mooy boo amee benn texte boo ko naree traduire mot à rek thème bi joxe dootul joxe sens. Mhm. imaginer ma ne comme benn benn may wax ko kenn wolof rek. bu ma nee bëy wëy na mbuus ci wolof benn waaye bëgg koo tekki ci français ne bëy mooy lan mhm. euh, chèvre voilà mu ne kon chèvre mhm. wëy na wëy na mooy lan ñu ne wunoo wëy mooy dem na quoi nga ne ale xoola nga am chèvre ak ale mhm. après yaay xool noo koy conjuguer mbuus nga ne ma luy mbuus ma ne noo waxal sac rek yow nga am chèvre ale sac xam nga loolu am sens <laughs> waaw boobu moom boobu boobu nag mooy am ci langue yi moo tax tra booy léeg-léeg nag dina jàll léeg-léeg ñu am muoloom da ngay mel ni gaa yëpp a ko bokk mm-hmm. mais en général lu jàll moo tax par exemple bu dee kuy kooku uftiru rek ngay wax mooy comme bu ma nee comme booy jox ay nit ñuy dog wala yu mel noonu mooy verbe verbe boobu ngay kii ngay utiliser mais doo wax ak temps ab taw ñu ngi koy kii comme bu ma naree dox benn nafila bu mhm. ma nee damay dox bopp benn waay comme la ah. waajo waxoon d'accord inni qad ra'aytu ru'usan qad ayna'at wa haana waqtu qita'uha wa inni la saahibuha boobu qata'a ar mooy dagg bopp teg fee voilà kuttu bopp mooy kuttu rek waaw ah. voilà donc donc donc donc ci sens boobu lañ koy utiliser oh, mais boo bëggee utiliser par exemple dog uftiru voilà d'accord na comme la xadis boo xoolee bi sallallahu alayhi ba mu ne ba ñooñu ñetti ñooñu doon laaj naka lay laaj soxnaam yi naka lay dundee mhm. ñu wax ñu wax leen daal comme jaamu yàlla yi muy def ñu mel ni mbir mi daal da leen a xaw mhm. dañoo xaw a tuutal affaire bi pour ñoom affaire bi daal li yorendilason di def bëri kenn ki ne moom bu demee daal moom daal gis nga li ñu naan faan mhm. moom lay fase dootul soxlaat yoon kenn ki ne li naan nelaw dootul mhm. nelawati mhm. ki ñu def ne moom ma ne moom moom day dëkk di woor rek dootul kii nax ko mim naan leen maa leen gën a ragal yàlla te maa leen ko gën a xam waatee ne maa leen gën a xam yàlla boobu dana wa uftiru akulu wa uftiru damay lekk mais damay dog hmm. lan la mooy pour wane mooy uftiru boobu hmm. mais xam nga waxul uqut aqtam hmm. uftiru waxul waxul waxul voilà bu dee dog loolu la ñuy wax inshallah d'accord léegi kon waaw léegi nañ bu nekk ci début bi bi ci kaw ci kaw kii bi laa koy bind Hamza bi Hamza bi alif lay waaw au début du mot il est au-dessus du alif bi il est au-dessus. voilà be muy benn. ñu teg benn la waaw. léegi bu dee ci topp ci bu dee dafa ñëw après li après benn lettre. ah s'il après une lettre. voilà d'accord. mooy ba léegi ñu ngi ci cadre mot. waaw. léegi bu ñëwee ci. Euh, après un mot wala après une lettre. une lettre. waaw après ndax yii nii yépp. waaw. phrase ak moom génn d'accord mais waaw ñun ci moo la nekk benn moo boo xam ne ci la Hamza bi di nekk mhm. mooy lettre bu dee premier dafa am lettre bu ko jiitu e léegi foofu dañuy xool loolu moo ñuy dugal nag ci li nga jàpp ni daa compliqué c'est vrai neexul a jàpp mhm. léeg-léeg mais tamit début bi la mais boo ci kiiwee tuuti boobu dañuy xool est-ce que li jiitu li ko jiitu nan lañ commencé d'abord il faut nga xool lool ah bu dee li dañ ne nañ jël alif ñu alif la. Hmm. si c'est après une lettre il faut regarder. voilà ce qui vient avant. non da ngay xool lettre bi ko jiitu nan lañ commencé. ah donc il faut regarder. voilà la consonance de la lettre. voilà qui vient avant. voilà ah consonance de la lettre qui d'accord mooy mun a nekk a waaw man na i u voilà mm-hmm. xoola bu nekkoon a ah, ñu am benn verbe waaw ra comme non benn lettre ra ra jiitu ko kon alif war a lu ma war a am mm-hmm. léegi bu dee ra la consonance ah. mooy nekk ci kaw voilà léegi ra la bu ma amoon comme ma ne léegi nañ def lu concret comme ça ku bindaale mooy tamit di ko wax ci air bi léegi ma am waa ji ramoo ji moom mu war a ñëw léegi mooy fii gis naa nera la mooy xam euh, fatxa la mhm. moom mu war a ñëw loolu tamit ça dépend li ci tegu moom lan lañ commencé tamit mm-hmm. bu dee alami moom mm-hmm. comme ra man lii alif mën na nekk a mm-hmm. fatha mën na nekk kasra man na nekk mën na nekk tamit sukkoon sukkoon voilà léegi sukkoon xoola bu doon sukkoon bu doon sukkoon kon nii ngay def waaw daa ngi ne compliqué. non non c'est pas ça c'est que ni nga commencé expliquer pour man daa yomb. waaye li nga commencé wax mooy bu nekkee moom ah il vient après une lettre il faut regarder la consonance de la lettre qui vient avant. waaw c'est-à-dire moom dafa ñëw après benn lettre xam nga de. moom sauf que ci biir ñëw boobu. il faut que ñu xool moom tamit consonance am il faut nga xool leen ñoom ñaar ndax lool moo taxoon sànq ru'usun nga waroon a xam ne euh, alif euh, hamza bi ci kaw walay nekk ndax bu doon da am fii sëñ dafa am règle ci biir règle <laughs> xam nga xam naa li naa li règle bu base nga ne bu nekkee lii lii la bu nekkee lii lii la waaye ci biir loolu am na lii am na lii am na lii am ndax ndax loolu loolu loolu moo ñu moo ñu yóbbu woon moo tax hamza bi bind niñ koy bind di changer. d'accord ndax il suffit que li ci kanam ñu changer ci dara que moom nga war koo changer léeg-léeg xoola xoola fii bu ma amoon bu ma amoon lii ba pare ma changer fii def nii rek changer na ko kon léegi au lieu ma am alif fii damay am wax ndax lii ak lii léegi kon bu ma toppee su logique mhm. mooy mhm. hamza bi mhm. moom il dépend beaucoup de lettre bi ko jiitu waaw nan lañ commencé ak moom ñoom ah. waaw ak moom fan lañ commencé voilà mu ngi noonu d'accord léegi mu nekkee dañ commencé ah ci moom moom hamza bi waaw léegi li ko jiitu ah li ko jiitu ñu mas ko a aussi ci ma nañ joxe benn exemple bu ma amee ay ah ay waaw kay oh. voilà si si c'est bien ra ra'aytu gis moom fekk mu ngi nekk alif fii ah xam nga ci fatha ak fatha mhm. problème presque amul moom ci kaw alif ñu koy dóor problème mu ngi commencé am li ñuy tudde problème waaw ma sax problème la mais daal règle <laughs> mooy bu dee waaw problème la ah mooy bu dee xoola bu doon ci suuf la waaw comme bu ma amoon voilà nañ jël kii ndax kii ndax du am du am kii du am du am sens nañ jël lu am sens mhm. euh, comme xoola nañ jël ça lettre ça bi mhm. sirajul wala siraj si comme comme comme suuratu kii mhm. euh, nu mu tudd euh, tabaaraka mhm. mulk sii at xam nga lu tax mu nekk ci kaw lii waaw lii moo tax kasra bu ko jiitoo moom bu ko jiitoo moom ci kaw da koy ci kaw kii nga koy def. ci kaw ci kaw ci kaw mooy kaw trait bi. d'accord donc cest à moom du am alif comme bi sax. d'accord non waa du am alif. ci kaw lii rek koy man si ma bu ma comprendre alif ak hamza ñoom couple la ñuy def soit ñu ànd wala soit ñu taxali ko. voilà ça ci maas bi ñu koy maas. mu ngoog d'accord surtout bi ko ji bi ko jiitu moo tax gis nga euh, bu dee kasra bu dee lettre bi ko jiitu kasra la mooy moom doo ko teg ci alif da koy teg ci nabra mooy affaire bi redi bi da ngay def benn xoola comme bi sax waaw waaw xoola kii ah. bi lu tax ndax waa ji mm-hmm. kasra moom bu dee moom ñii nga koy def bu dee damma moom moom muy damma ci kaw wa mm-hmm. bu dee alif ak alif mm-hmm. nga dóor ñu def ko nii d'accord bu nekkee alif ak alif moom da def alif def hamza voilà bu nekkee dafa am euh, kasra moo ci suuf voilà Mm-hmm. bu nekkee moom du am alif day day day day maanaam moom alif la divorce voilà bu kese mooy nekk du am ci kaw lay nekk mu ngoo waaw ci kaw noonu rek ci kaw kii ci kaw ci kaw rëdd ci bu nekkee dafa am mm-hmm. u waaw bu dee u mm-hmm. nga dafa am dafa am waaw mooy ñoom ñaar ci kaw walay nekk d'accord bu nekkee sukkoon bu nekkee sukkoon Euh, comme mhm. mhm. fii. fii nekk lan. Ah fii fii nekk awoy parce que bu nekkee sukkoon lii li par exemple ñu ñu maas ñu maas ko kasa par exemple. waaw moom sukkoon bu dee moom kii la ndax kii moo ko moo kii moo koy kasra moom fu mu jiitoo rek. Mhm. moom ci kaw kii lay nekk rëdd hmm, d'accord comme bi sa xam nga bi sa. d'accord alif bi euh, hamza bi moo am sukkoon. bi sa. xaaral euh, bi sa ni nga koy bindee. non sëñ bi nag comprendre naa ne comprendre naa bu baax. ah kon baax na bala moo naaw. comprendre bala moo naawaat. nañ waaw <laughs> bañ a kii. non naa comprendre naa bu baax en fait. cest à waaw li ñu war a retenir. Mhm. insha allah. Mhm. mooy moom. Mhm. lecture am compliqué wu. rek mooy day dépendre ci lettre bi ko jiitu fan lañ commence voilà. bu nekkee dañ ko maas maasu fatha mooy ci kaw li ko li ko moom moom xam nga buñ ko bind dañ koy bind ak alif voilà bu nekkee dafa am maasu mhm. kasra mooy ci suuf mhm. dañ koy bind ci kaw moo bi sauf que du ànd ak alif bu nekkee dafa dafa dafa dañ ko maas u mooy damma mhm. day am waaw te day te moom day day nekk ci kaw waaw mu ngoog bu nekkee sukkoon bu nekkee sukkoon ça mhm. dépend ci moo bi ko judd fan lañ ko maas te gi fekk sukkoon day delluwaat ci ñe- ñetti ñetti maas yu ñu leen gisoon alhamdulilah waaw jàpp naa voilà waaw maa ngi jéggalu nag non non la waaw waaw loolu baax na loolu moo cëpp solo waaw loolu saa damma bi boo ko xamee waaw c'est bon mooy bu nekkee ci kanam damma rek moom ci kaw damma damma toujours boo ko gis da ngay xam ne ne waaw day ñëw voilà moom bu dee hamza bi ngay bind moom comme ru'asa u ru'asa u comme ñu ne ay njiit lañu ñooñu bu ma ko bind ñii mhm. laay def waaw ci kaw waaw ru'asa ndax kii mooy règle yu ñu moom du collègue mhm. moo tax cest à ñaari règle bi dañu voilà dafa am règle xam nga bi daf si ñëw. Mhm. règle alifun bi ñëw. parce que alif moom li topp ci moom du ko du ko leer moom. voilà kii moom. kii moo tax ñu def ko ci kaw wax. damma mhm. moo ko jiitu. moo tax ñu def ko. donc loolu moo tax ñu def ko def ci waaw. après nag maintenant beneen kii bi ñëw. Mhm. mulu ak saa u. mu ngoog kon loolu baax na. waaw loolu baax na. léegi kon bi ci tegu al alifu wa maa yuktabu bi suuratiha al alifu wa maa yuktabu bi suuratiha waaw mu ne al alif waaw al alif xamoon nañu waaw mu ne wamaa yuktabu bi suratiha ak yi nga xam ne dañ koy bind mm-hmm. ci meloom mooy mm-hmm. yi muy niru xoola rek mooy ko façon yi ñu koy bindee mm-hmm. mu def premier al alifu waaw comme xaala mooy lim def en rouge mooy alif day xëcc alif bii bay xëcc la xaala léegi mu am lu ñuy wax hamzatul qat'i waaw hamzatul qat'i mhm. hamza xam nga mooy lan mooy liñ doon wax sànq mhm. affaire boobu di nekk ci kaw alif lu bari hamzatul qat'i mooy hamza boo xam ne dañuy dog mooy day fekk ne bu may liir baag si foofu du ma def liaison il ma liir ko donc bu ma nee c'est hamza de rupture bu ma nee non non non waaw waaw waaw lan. parce que parce que parce que yow. Mhm. hamzatul qat'i ak waaw. ndax dafa am beneen. hamzatul qat'i ak hamzatul wasli wasli mooy boo xam ne day def ak hamza boo xam ne du ma def liaison. Mhm. Euh, hamza bu ma dul def liaison comme bu ma nee. akala ak euh, non hamzatul kii qat'i comme akala abo hamza boobu ci kanam abi. Mhm. xam nga abi. ci kaw alif lay hamza boobu akara kooku mooy dama koy bind hamza bi dama koy bind ndax dama koy liir ma am bu ma ne euh, ajmalu mm-hmm. mooy ki gën a rafet mm-hmm. superlatif mm-hmm. superlatif bu ma nee afdalu a'lamu yooyu noonu il faut ma bind hamza bi dama koy bind du def rek alif bàyyi noonu ndax lan moom laa commencé wax ci c'est comme si dafa amoon coupure ndax maa ngi door a commencer mooy boolewu ma ko leneen ci kanamam moo tax ñu naan ko hamzatul qatr hmm. d'accord moom bu nekkee même bu dee daa am lu ko jiite bu ma ne daxala hmm. du ma ne du ma ne daxala hmm. daxala afdalun naasi damaa daxala afdalun naasi daxala naasi ndax duma def liaison entre da ak af mhm. daxal afdalun naasi dama daxala afdalun naasi ndax mhm. aboo mhm. ndax lan mooy day mel ni daxala laa lu may wax daxala ba taxaw door koo jël comme bii dama couper entre ñoom ñaar daxala ahmadu daxala a'lamu ainsi de suite boobu noonu dama koy bind hamza boobu day feeñ ci kaw alif léegi euh, kon boobu moom lay wax nii mooy deuxième bi mhm. bu njëkk bi moom yomb na mooy bu dee dee xëcc mhm. xaala aaja ah non ah comme ah euh, mhm. ba donc donc en fait donc mu ngi fi de expliquer alif yi fu muy nekk loolu expliqué voilà alif bi euh, en fonction fu euh, c'est-à-dire moom règle fii règle alif lay expliqué bu ma comprendre voilà règle alif mooy alif façon yi ñu koy bindee mhm. façon yi ñu koy binde d'accord loolu la lay wax nii d'accord mooy ne alif mën na ñëw di xëcc benn affaire te li muy xëcc mooy fatxa lañ koy maas comme niñ ko waxe woon mm-hmm. comme bu ma amee ne bu ma amee raaba mm-hmm. waaw day am alif ndax alif bi lay xëcc rayin boobu lay raaba ah, waaw boobu baax na raaba qaala xaaba kon boobu baax mu am beneen bu ñu naan comme hamza boo alif boo xam ne hamza day nekk ci kaw mm-hmm. ñu naan ñu koy woowee hamzatul mm-hmm. qat'i mm-hmm. mooy comme bi ma doon wax sànq ahmadu aqta'u mm-hmm. aqta'u verbe bi yooyu bu dee kooku la moom moom dama koy liir li tax nag li ñu koy wax dina feeñ ci kanam kon boobu dama koy liir mooy bu ma gisee hamza bu ma gisee ñu bindal ma benn kii ma gis ñu bind hamza ci kaw alif bi dama koy liir d'accord léegi bi ci tegu mooy almaddu almaddu mooy boo xam ne day xëcc boo gisee dañ ciy def benn affaire bu def nii. Hmm. aw ma til di ngeen koy wax. waaw til waaw til voilà sëñ tubaab. benn man nga ma ci dara. <laughs> waaw waaw waaw mooy xam naa ko waaye jàpp ma ko. te ah, ah, ah. dama ko gis nii rek. almaddu hmm. mooy yooyu mooy affaire boobu mooy dañ ko mooy day wane ne dafoo day xëcc bu baax. waaw til. wala a waaw a waaw comme loolu al axiratu loolu day wane ne comme bu ma nee amana mm-hmm. day wan xam nga neew ma amana mm-hmm. wala waxuma rek a amana amana amana rasulu mooy boobu alif bi day ñëw mais dañuy def tilde bi pour wan ne day gudd allahu xayrun amma yajma'un ndax yàllaa gën wala yéen seen yi ngeen di dajale seen liggéey sutum xaalis moo la gën maa ah. <laughs> ah. yaa ngi defaale yi nga war a def comme comme aayoo yi bu dee xëcc boobu ah, yi am noonu façon la bu ñuy binde kon alif bi mooy alif dina alif boo xam ne moom pour xëcc la comme xëcc bu dañ naan xëcc boo xam ne xëcc bi guddul comme xaala dama xëcc naa mais bokkul ak bu ma noon xaala dama bokkul moo am alif boo xam ne hamza bi day nekk ci kaw nekk ci kanamu kii bi ñu koy woowee hamzatul qat'i mooy biñ gisoon comme akala mhm. axada ak léegi mu am almat bu mooy bi nga xam ne hamza bi alif bi lay nekk mais dañuy def tilde bi pour pour wan dañuy xëcc xëcc bu baax mm-hmm. loolu beneen façon la booy gis ñu bind alif am lu nekk ci kaw mm-hmm. léegi mu am mm-hmm. hamzatul wasli voilà hamzatul wasli parce que bii ak bii ñoom ñaar waa ñoom ñaar c'est c'est c'est c'est c'est voilà c'est c'est le contraire voilà d'accord bi hamzatul qat'i mooy moom da ngay taxaw da ngay liir hamza bi waaw ah, bii nag hamzatul wasli hamza bi da nga koy da nga koy da nga koy koy da nga koy da nga koy comme ibnun ibn bu ñu dindi woon hamza bi moo ko doon bind def ab nun ibnun ëb mooy bu may liir par exemple bu dara ne ci kanam bu ma nee ibrahimu comme bu ma waree wax ismailu ibnu ibrahim du ma ne dama naan ibra ismailu ibnu ismail mhm. voilà mhm. muhammadu ibnu ismail mhm. moo doon wax ñu naan muhammadu ibnu ismail al bukhari rahimahullah mooy xam nga waxuñu muhammad ibnu muhammad ibnu ismail muhammadu ibnu ismail ndax lan wasl lañ def dañuy def liaison entre dabale dun dun muhammadu bu muhammadu du du bënu moom dañuy jël dabi xoola xoola xoola xaaral ma bind ko mu gën a leer comme ça nga xool hamza bi ñu ngi koy def dañ ko am lii daf ñuy fàtte cour liaison bu ñu defoon voilà loolu laa bëggoon a wax xoola ndax boo amee muhammadu xaaral rafet na hmm? léegi <laughs> ah, léegi mu xam ma. dafay nga jàngal ma ko. nu. Euh, xam nga alif baa ngi. mais moom xam nga loo def. yow liaison kii da nga alif bi. da ko omettre. pour mhm. pour def kii. liaison kii ak kii mhm. dub. dugg ana alif bi xam nga déggoo ndax lan wasl hamzatul lii hamzatul wasl la kenn du ko lii moo tax mu xam muhammad dugg moom dafa mel ni new wasl bu amee hamzatul wasl moom doo ko liir comme bu ma nee xud wala ah xud comme bu ma nee euh, non xud beneen affaire la xud bokkul bu ma nee irkab irkab day am benn hamza buy irkab bu ma koy bind nii laay def ir irkab mooy yéegal mhm. waa jii nii mu ngi fi moom du ko lire ndax mu ngi mel ni rek xam nga lii deux la mhm. non du deux maanaam kii boo koy lire laa waaw moom rek xoola bu ma def az waaw xam nga lettre bi bu ma defoon nii az mhm. dangay mel da ngay déggaale ak ci biir mais pourtant amul mooy lettres yi buñ jëloon alphabet bi ñu def ci ay sukkoon mhm. a ab ak mooy da ngay mel da ngay dégg benn ak ci kanam mais newuf mooy kii nag bu nee fii moom hamzatul wasl la kenn du ko liir moo tax bu dara ñëwee ci moom bu jiitoo kenn du ko liir te buñ koy bind doo ci def lii ndax hamzatul wasl doo ko ci def ndax kenn du ko liir moo tax waaw doo ko liir voilà alors que bu doon Ibrahima damay def dama koy bind moom. alors que bu nekkee hamzatul qat'i da nga ko ci def parce que de toute façon da nga koy lire. da nga koy lire donc hamzatul mhm. hamzatul qat'i moom dañ koy lire. Mhm. hamzatul wasl moom kenn du ko lire. kenn du ko lire moom de toute façon day. day def liaison day def liaison alors que fii doo def. bu jiitoo bu nee daa am lu ko jiitu. waaw euh, léegi ñu am tanwin ah. alif boo xam ne. alifu tanwiinil fathi mm-hmm. mooy alif boo xam ne mm-hmm. euh, tanwin mooy li xam ne dañu double masse mm-hmm. lii nag ci fatxa rek la mën a am mooy yoo xam ne benn fatxa comme fatxa boo xam ne lañ koo tanwin waaw ndax bu doon ruum ak rim loolu moom alif non alif soxlawuñu ko waaw alors que bu dee kii la mooy jàppal benn affaire fin moo yëpp bu dee dañ koo maas dañu duble maas bi comme tan mm-hmm. ran non tin du bokk tin ak tun effacé leen mooy lii il faut mu nekk ay tan mm-hmm. ran mm-hmm. ban jan yooyu bu ci man di nekk il faut alif moo xam day kole moo xam kolewul d'accord obligatoirement. obligatoirement ndax mooy mooy comme bu ma amoon jan boo amoon jan fii jan euh, jan bu ma ko doon def mhm. nii laay def obligé jan ndax alif bi mhm. am na la man nga gis ñu def fii kii xamal ne c'est pareil. Mm, moom il faut mu ñëw manoo bind rek jàpp nii def nii après def si lii mu jeex non par force mu ñëw fan tamit il faut mu ñëw mm-hmm. moom il faut mu ñëw dan dan même du ko lekk kenn mais il faut waa ji ñëw ndax lii dañ koo duble mooy foo ko doublé te doublé moom c'est rek la mën a nekk. Mm-hmm. mooy foo ko doublé lii fu ñu ko doublé. moom day ñëw baax na waaw baax na waaw léegi bi ci tegu voilà alifu waawil jam'i pour naa wax nañ ko sànk mhm. mooy bi ma wax sànk ne marque pluriel la mhm. alif bi ma ne la woon mhm. biñ koy bind sànk fàtte naa fa ah, parce que parce que boobu nga ma wax ne ko daf comme badaa yab bi bi waaw voilà bii la woon voilà bii la bii mooy alif bii nii bu dee li ñu conjugué verbe bi dañ ko conjugué au kii il il avec s. Mhm. au au à bu dee kooku. waaw fa kii. d'accord pour wane ne pluriel la mooy daxalu xoola daxalu daxalu pour que xam nga maasul la bi ndax danaan xam nga ko ndax wa. Mhm. li muy xëcc mooy. Mhm. luñ maas damm. xam nga boo yemoon fii rek yow wax nga wax ji. Mhm. mooy di ko lire normalement boo dindoon alif bi. alif bi boo ko dindoon di nga wax daxalu. mais alif boobu dafa ñëw ngir wan ne la lii pluriel la. ndax dafa am yenn verbe irrégulier yoo xam ne ñoom au singulier troisième personne du singulier wabi moo leen di xëcc. Mhm. comme li ma noon badaa yabdu. Mhm. badaa yabdu pour nag différencier loolu. yooyu noonu moo tax fii dañ fii def alif pour wan ne pluriel la. d'accord d'accord donc alif bi moom pluriel lay wane. voilà mooy ci verbe lay dugg te dañ koy conjuguer à la troisième personne. du pluriel. voilà du pluriel mais man na nekk euh, man na nekk ñoo xam ne xam nga fii annaasu da ne. Mhm. annaasu daxalu. Mhm. xam nga annaasu mooy nit ñi. Mhm. léegi bu ma ne woon dindil nit ñi. nga defal ma fa benn pronom personnel loo fay def ni il avec est nga fay def mhm. kon mooy pronom personnel bi bu ñu la ko waxee cela ne veut pas dire que il faut moom mu ñëw man mhm. nañu def al muhammaduna mhm. daxalu mooy muhammad yi dugg nañu loolu daxalu bi du tee mu am alif mu am alif bi ci fin bi ndax ñoom man nga leen a changer ak lan il fekk man nga leen a changer ak il dafa nekk ay nit lañu ay professeurs yi al asatisa daxalu boobu it da ngay il faut nga def alif bi ndax euh, sujet bi man nga koo changer ak il mhm. avec s mhm. mooy moom daal lenn la marque bi pluriel la d'accord mais pluriel boo xam ne pronom personnel boo xam ne il avec s lay doon d'accord kon baax baax waaw kon bu ñuy récapituler mhm. règle alif yi bi ci njëkk moom al alif la Mhm. mooy différentes formes de façon euh, lii moom wax mooy différentes formes yi ñuy bindee alif. voilà bi ci njëkk mooy alif boo xam ne moom day xëcc. Mhm. voilà. boo xam ne nii. Mhm. moom def du def du def du def liaison. ak moo ci topp. voilà waaw moom du genre rupture lay def. waaw mu joxe exemple ak ak akrama. waaw bi ci tegu moom alif la boo xam ne. moom day xëcc. voilà. bi ci tegu. mooy moom xëccam moo gën xam nga xëcc prolongé. voilà waaw moom la wax al al maddu. waaw almaddu. almaddu almaddu mooy li ñu. waaw mooy li ñu xëcc mais xëcc boo xam ne. voilà dañ ko accentuer. voilà waaw bi ci tegu mu ne mooy alif euh, boo xam ne nii moom euh, day al al al. alwasli moom day. day day jokk. liaison waaw day jokk wasala verbe bi loolu. voilà wasala mooy lié. waaw relié. donc ce qui fait que da ngay ne ibnu. voilà ibnu. Mhm. Mhm. ce qui fait que moom fii. mooy euh, il est invisible kenn du ko nii. voilà dafa may nekk fii. voilà comme waaw mhm. léegi moom bi ci tegu. boo xam ne moom. ci kaw ci kaw lañ commence mooy an ran ban tan jan voilà mu nekk ci fin moom dañ ko dañ dañ koy dañ koy bind mhm. waaye dañ ko lire sauf que il est obligatoire voilà waaw mooy mooy euh, ci bii mhm. mooy hamzatul euh, waaw waaw hamzatul wasli mhm. ak hamzat ak euh, bi ci tegu ñoom ñaar Euh, duñ ko liir voilà daf fiy nekk mais duñ ko liir mhm. waaw ak bi nekk ci suufam mhm. mooy bi xam ne moom euh, pluriel lay wone troisième personne du pluriel mhm. moom tamit duñ ko liir ce qui fait que bu ñu résumer lettre alif yi bu nekkee day bu nekkee day xëcc kenn du ko liir bu nekkee day def dañ koy liir bu nekkee day xëcc prolongé. Mm-hmm. dañ koy liir ñaar yooyu rek la ñuy liir. Mm-hmm. bu nekkee moom. Mm-hmm. day def coordination kenn du ko liir. bu nekkee day day day dafa nekk tanwin à la fin. kenn du ko liir. bu nekkee day day wone pluriel troisième personne du du du du pluriel kenn du ko liir. moo waaw waaw kon sëñ bi def na baax na. loolu baax na waaw. incha allah léegi. waaw. conjugaison. al fi'lul maadi waaw sëñ bi. waaw fii moom dañuy. wala ñu bàyyi ko kii bi dañuy bàyyi ko <laughs> waaw ndax yee moom règle règle dictée yi. ñoom pour kii la rek. Mhm. mais li dëgg dëgg li yor grammaire bi. waaw c'est que ñooy ànd nag. Mhm. comme nit day booy lire di kii xam grammaire da ngay mooy bind bi day day ñëwaale moo tax mu ko ciy def.